an qutbil aarifiin wa imaam as-siddiqiin abil abbaas ahmad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziin ar-raabihiin amma ba'd. salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci suñu sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, dañoo rafetlu woon ci koor gi. Euh, comme heure yi maanaam day xaw a euh, kawe maanam heure yi dafa yëkkatiku te bu ñu yegg see ba heure bii nii euh, mbayeen yi ak seen maas ñoo ñoom ñëpp sàmbe ndéeg ñoom ñëpp tawaarkàlla seen biir yi da leen di ëpp doole maanaam dañuy xiif dañuy mar dañuy xaw a nelaw lott daal te maanaam njàngum xadiis te mu compliqué ci seen bopp ñu rafetlu woon nag jàng téere bu mel ni maanaam Taysiir euh, donte mosoon nañ ci jaar waaye ñu jaaraat ci waxtaan maanaam euh, waxtaanaat ci waxtaan boo xamante ne dina gën euh, dina gën a am tuuti yaatal donte du du duñ ko du tax ñu yaatal ko Euh, ak taysiir nag buñ ko waxee maanaam mooy ak yombal walla ak indi yomb loolu mooy taysiir mooy indi ak yombal waaw wala wala am wala euh, kon ñaari xasida ñoo ci nekk du benn xasida kese xasida bu njëkk bi moom mooy wasilatul muna fi nazmi asmaillah al husna ñaareelu xasida bi mooy fan ak jinaa comme niñ ko niñ ko xame niñ koy jànge saa su nekk ñoom ñaar seen baxru yi duñ benn euh, baxru yi mooy baxru mooy métrique maanaam mooy niñ koy waye rythme bi euh, ñoom ñaar duñu benn bu dee wasilatul munaa mooy bu njëkk bi baxru bi basit la moom moom la ñu wax basit mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun bi mooy ah, rajaz maanaam nga xamante ne ah, moom la ñuy wax ximaaru shu'ara maanaam mooy mbaamu woykat yi poètes yi maanaam mbaam nag dans le sens monture nga xamante ne ah, ku jóg rek bëgg a wax dara rek te bëgg li ngay wax leer wala yooyu boo bëggee gaaw da ngay da ngay koy bind ci rajas ndax moo gën a yomb mooy façon way bi gën a yomb ci ni ñuy waye moo tax yu ëpp ci téere xam-xam yi bu dee dañ ko way da ngay gis ci baxru boobu lañ ko way ci rajas ah ak Taysiir téeral maanaam kon yëpp ay ñaan la nag yëpp ay ñaan la yoo xamante ne képp ku ko ñaan ak xol bu set maanaam ak yéene bu sell ak teewlu insha taala sa borom dina suñu borom insha dina la fajal sa aajo yi yu zahiri ak yu baatini dafa léegi léegi taysiir Cheikh Hadj malik radiyallahu ta'ala anhu moo ko bind. Ah, wax nañ ne kii li nga xamante ne maanaam mm, dégg nañ ko ci man Mansour mu koy nettali xalifa bi hafizahullahu ta'ala wa ayyadahu wa nasara wa ak eh, ñeneen ñu ne li nga xamante ne moom la Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu njëkk bind ci Tayssîr mooy tilkal amaanatu tilka al amaanatu takfi man takunu mu muballighan yaa man insalla yallaahu ginnaaw gi ci la doog a bind li nga xam ne moom mooy téere bi Taysiir bi Taysiir bi tamit am na beneen histoire buñ ci wax mooy ne biñ koy bind Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu ngi koy bind bi Cheikh bi Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu gane àdduna jour bi seen seen seen Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu génnee àdduna ci lañ ko njëkk génne way ko waaw ci la ko Baye Mbaye doon de waaye voilà léegi tey siir mm. ah, bayit bu njëkk bi bayit yu njëkk yi daal dañuy gis yàllaahu lay jeexe yàllaah yàllaah yàllaah maanaam bayit yëpp yàllaahu lay jeex ndax sirru bu mag boo xamante ne Cheikh Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhu doo ndax euh, xam nga tey Taysiir bokk na ci téere yi yu Seex Xaaj Maalik radiyallaahu yi nga xamante ne d'ailleurs nit ñi sax bu ko déggee rek dañuy xam ne am na lu ci ne maanaam lii du du wax boo xam ne ah bu simple la bu bu doyee di la bu du wax boo xamante ne euh, maanaam ku ne dana koy dana yëg ni derrière maanaam ginnaaw kàddu yi ma dégg am na sens yu luur yu ci ne am na ay secret yu mag yu ci nekk loolu képp koo xamante ne ah, sa xol ubbeeku na tuuti rek di nga di nga di nga ci maanaam di nga ci comprendre lool saa yoo ko déggee di nga ci comp di nga di nga ne ah lii day tabaarkàlla lii day bokkut ak ah <laughs> bokkut ak euh, yu bare bare yu ñuy dégg ndax Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu daf ci dëxëñ ay yu mag. Allah bi nga xamante ne moom la ko jeexale moom la ñuy wax ismullahil azam ak zahir mooy tur yàlla bi gën a mag mais bu zahir mooy allah jeexal gi mu koy jeexale nag mboolem bayti nga xam ne tur yàlla bu gën a mag xam nga dañoo centième non du centième gaa ngi wax centième parce que ci biir def na ci quatre-vingt-dix-neuf ah mais centième boobu allah la allah mais mooy bu zahir bi mart ismu martaba la maanaam tur la boo xamante ne euh, xam nga ku ne am na tur moo tax dañ naan dañ naan arrahman turu allah la ismu ismullah arrahman turu arrahman rahman turu allah la arrahim turu allah la alkarim tur la ci allah alxafuur tur la ci allah ba mu jeex kon allah mooy bu mu nee euh, euh, médecin de dàkkantal la ci Moodu sénégalais dàkkantal la ci Moodu ah xaritu Ibra dàkkantal la ci Moodu doomi Samba dàkkantal la ci Moodu xam nga yooyu boo ko waxee finalement dañuy xam ne kon kon moom Moodu moom nu mu tudd Moodu du dëgg yi ñu def yëpp ay turu ay ay ay tur la yoo xamante ne dañuy tegtale benn attribut wala lenn ci ay attribut wu ci Allah moo tax Allah mooy tur bi gën a mag Hmm? am na nag tur bu gën a mag tamit beneen boo xamante ne nag moom mooy bi gën a mooy bi nëbbutu nag am na beneen mais boobu tur boobu ismu ismu boobu ismu zaat la jëmm ji essence bi waaw tey bu ñu nee par exemple président de la république bu ñu nee moom mooy chef ki euh, chef suprême des force armées ah moom mooy daal di koy jox yeneen i titre mais mais lan mooy titre bu mag bi président de la république mais nag tuddul président de la république am na tur loolu mooy différence bi nekk ci Allah ak yeneen tur yi ak ah, tur bi ñu des dina bët mais nag ñu jàpp benn affaire Allah kese doy na Allah boo ko xamee xam sens bi dëgg dëgg dëgg nga jàpp ko doy na mooy tur bi gën a mag ah allah allah li muy tekki xam nga dañ naan allah mooy tur bi nga xamante ne dañ naan alamun ala zaat maanaam alam la maanaam alam mooy ni ñuy mandargaale xam ne kii mooy diw ci jëmm ji nga xamante ne az-zaatul muqaddasa jëmm ji nga xamante ne dafa sell ba nga xamante ne dafa denc mboolem wàññeeku wàññeeku ba pare ràngoo boole melo yu mati ba pare moom mooy ki nga xamante ne moo amal mboole mbindeef yi loolu mooy Allah donc nom propre la maanaam nom propre la léegi bu ñu nee nom propre la dañuy xam ne à chaque fois dafa làmbaale loolu yëpp mooy tur la boo xamante ne dafa làmboo kon maanaam kon dañ koy day tax ñu mën a xam ki nga xamante ne moom mooy ki ràngoo mboole melo yu mat yi ba pare mboole melo yu wàññeek yi dafa wàññeeku dafa denc moom. ba pare mboole melo mat yi nga xamante ne ci mbindeef yi rek la mat tamit dafa denc moom mboole melo mat yi nga xam ne ci mbindeef rek la mat dafa denc moom xam nga am na melo yoo xamante ne mat na ci ñun mais lu wàññeeku la ci kan ci ci yàlla comme par exemple yëngatu yëngatu mouvement buñ ko waxee ci ñun dafa mat Ah, maanaam parce que nit ku mënul yëngatu toog rek mënul dara xam nga loolu ak wàññeeku la du dëgg mais bu dee ci yàlla loolu du meloo mat ndax lan ndax moom yàlla ci boppam dafa nekk koo xamante ne dafa amul li ñuy wax corps physique nag ku ko amul doo yëngatu hmm? waaw kay ba pare yëngatu ak wàññeeku mën na caane parce que nit mën nañ koo dóor mu yëngatu mën naa tiit daw ndax yëngatu maanaam kon yëngatu lii rek maanaam du yëngatu kese kese kese mooy mat mais dafa am ak mat gu ca ne yàlla tam kon yooyu dañ koy dindil yàlla yi nga xamante ne dañoo am ay mat yu ci ne mais sauf que ci mbindeef lay mat ba pare dafa am lu ca mën a taxaw ak wàññeeku mën caa amee donc allah loolu la loolu benn benn benn maanaam mooy globalement bu koy firi beneen mbir bi nga xam ne moom lañ koy firi nag d'une manière globale mooy dañ naan allah tur muy tur yàlla bi nga xam dañuy wax ne parce que borom xam-xam yi rahmatullah dañoo wute ci ne est-ce que mustaq la maanaam tur la ismul mustaq mooy tur boo xam ne dañ koo xaree fenn wala boog ismul murtajal la murtajal mooy tur boo xam ne kenn xarewu ko fenn ngaa ngi dégg tey bu ma nee euh, bu ma nee euh, par exemple ku baax daal di tuddee benn waaye ni ko ku baax maanaam am na fu ñu ko xare mooy ci mbaax lañ ko xare tur boobu mais tey bu ma nee par exemple euh, yirim bon exemple la xaw ma ban lan lay tekk ci mais mën na nekk ne tur la rek buy tegtale kenn maanaam buy buy tax rek ñu mën a xam ne kii mooy diw mais amul leneen loo xamante ne lu nekk ci ginnaaw la maanaam amul benn sens boo xamante ne mu ne na ko koo jox lu dul ne day tegtale ne kii mu waa jiitu yi waa jiitoog yirim la tudd du dëgg voilà léegi ñaari kon façon tur yooyu ñoo am léegi allah borom ko xam rahmatullah dañoo wuute est-ce que is la boo xam ne dafa am fu ñu ko xare wala xare wuñ ko fenn bu dee ñi nga xam ne dañu wax ne amul fu ñu ko xare ñooñu wax nañ la sànq maanaam de façon globalement li ma la wax sànq moom mooy kon sens bi ñu jox allah ànd ak ne dëgg-dëgg kenn ku ci nekk nag solo fi nga toll ngay yëgee lan kan mooy allah solo fi nga toll léegi mu def ki nga xamante ne maanaam ñi nga xamante ne dañ ne tur la boo xamante ne mustaq la dañ koo xare fenn du murtajal ñooñu li ñuy wax mooy ñoom seen biir dañoo wute am nañu ne mi ngi jugee ci aliha aliha bi tekki jaamu bi tekki jaamu ndax kalan ndax yàlla yelloo bi mu yelloo ñu jaamu ko moom kese hmm? mm-hmm. am na ñu ne ci alwalahu la jóge maanaam kon ci wàllu xaala jóge allah kon ci wàllu xaala jóge mooy lan mooy alxayratu mooy ak téyey ak maanaam mooy yéemu yi maanaam ba nit téyey mooy koo xam ne sam xel daa ba jaxasoo jaxasoo jaxasoo xamatoo ci loo ne xamatoo foo ne yàlla nag le fait que kenn mënu koo xam kenn mënul xam exactement mooy kan kenn mënul am accès ci moom kenn mënu ko maîtriser de telle sorte que dafa ëlëm ñëpp jaaxal ñëpp moo tax ñu ne allah ah am ñu ne déedéet baatu allah mi ngi jugee ci laaxa bii tekki kawe na comme bi ñu naan laaxati shams jant bi jóg na ba ba kaw laaxa mooy lan mooy le fait que yàlla tiim ñëpp mën ñëpp bind ñëpp am kàttan ci ñëpp di def lu ko neex te kenn mënu ci dara te lu ko neex rek ay am lu ko neex du am moo tax ñu naan ko allah am na yeneen boroom xam-xam rahmatullah alayhi ñu ne déedéet jugewul foofu mi ngi jóge ci alaha bi tekki jublu nga xamante ne yàlla ñépp ci moom la ñuy jublu alqasdu maanaam nga xamante ne mooy lan maanaam qasada lay tekki maanaam mooy koo xamante ne nit ñëpp bu ñu amee soxla aajo ba dem ba jaaxle ba amatuñu benn porte de sortie ci kooku la ñuy xalaat kooku lañuy ñuy xalaat ci kooku la dem mooy Allah amman yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu su' xanaa du yàlla mooy ki nga xamante ne mooy wuyu ki loru mu tar idha da'ahu su ko wuyu su ko woowee nga xamante ne yéeféer sax bu yeggee foofu bu ñaanee yàlla da koy nangu yéeféer bi gëmul yàlla di tout bu yeggee ci degré boobu nekk mu tar mu tar mooy koo xamante ne dangaa nekk ci nécessité boo xamante ne question de vie et kese la fii yow moom lii mooy jeex na amutoo solution kenn rek nga yaakaar muy yàlla sax xol yëpp nga jubal ko ci yàlla boo ñaanee yàlla nangu moo tax secret ñaan bu nangu sax foofu la ne secret ñaan nit di ñaan yàlla nangu ñaanam foofu la ne mooy mu fexe ba jamono ji muy ñaan mu teew lu bu baax toroxlu ci yàlla wan ko ne ko vraiment dafa maanaam nekk koo xamante ne dafa nécessité dafa am nécessité dafa am soxla ci yàlla kenn mënu ko jàppale ku dul moom bu xolam demee ba yëg loolu mu ñaan rek ñaan boobu day nangu ah ñeneen ñi ne déedéet ci ha bii lay teg xam nga arab ha day ci moom maanaam moom waaw bi maanaam comme bu ñu nee huwa waaw boobu day tegte la ne góor la bu ñu nee hiya yaa gi mooy tegte la ne jigéen la bu ñu nee huma miim ak alif bi mooy tegte la ne ñoom ñaar lañu boo booñ tekkee miim kese hum mooy wane ni ah ñoom la maanaam mooy daal ku absenté maanaam haaji day tegtale ku absenté maanaam day tegtale ku fi nekk koo xam ne dañ koy junj rek ndax yàlla le fait kenn xamu ko ñuy xool ana kan la ku am na xam nañ ne adduna bi am na ku ko fi def xam nañ ne am na adduna bi ku ko fi bind mais kan la kooku moo tax ñu def xaa gi ñu nekkoon ci xaagoogu la jóge après laam gi nga xam ne moo ci nekk ci cosaan muy laa laam googu mooy laamul mulk wal milk maanaam mooy mulk mooy nguur ak milk mooy moomeel le fait ñu xam ne laam gi nekk ci ci boobu maanaam ñu ne kii moom moom mbir yi moo moo bind ñëpp kon laam googu moom léegi ñu yokk ci alif laam bi wane xam nga alif laam ci arab ci kanamu moo day tegtale ne article défini la maanaam kon bu boobaa mooy article défini bi moom mooy indi baatu allah ala kulli xaalin Euh, borom xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhim ci baatu allah bi muy tekk waaye lu mënti xew lenn moom leer na moom mooy turu yàlla bi gën a mag mooy turu bi gën a moo tax sax li gën li ñu mën a zikar li ñuy tudd mooy allah mooy secret bi téye asamaan ak suuf ndax yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam taqumu saa hatta la yabqa ala wajhi al ardi man yaqulu allah allah xadis mi ngi ci saxeex imam muslim rahimahullah yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne adduna du tukki adduna du tukki féet am na ku nekk ci kaw suuf di wax allah allah maanaam féet nit bi nga xam ne mooy xalifa yàlla ci kaw suuf am na ci kenn ci ñoom ku ci des ci kaw suuf naan allah allah allah allah allah ah <laughs> ah gaa yaa ngi xadara tous les jours de <laughs> mais nag dina am dina mës a yàlla moom lépp lu nekk da ko programme loolu dina mës am dégg nga kon xasida bi kon allah gis nga mu jeexale ko ya ndax secret boobu du ne rek dafay woy parce que yallaahu yallaahu bëgg mu woy woy bi muy mottali rek waxam du lool de déedéet du lool de dafa am lu tax te d'ailleurs ni mu tuddee tur bi mooy wasilatul munaa wasila mooy jokkalekaay bi maanaam jokkalekaay mooy moyen li may utiliser pour al munaa pour mën a jotale ci xéewal yi fii nox mi ci nose gi may nose al asma asmaullah turu yàlla al xusna yi gën yaa rafet dégg maanaam kon le fait moyen bi muy utiliser pour fexe ba xéewal yépp ma mën leen yor ci nan ndax damay ci nose gi may nose nose mooy organiser mooy nas comme ni kurus kurus gi ni ñu leen tegee noonu ma nose ko de ah asmaa illal husna tur yàlla yi gën a màgg yi rafet donc yooyu kon loolu la def ci xasida bi mu tuddee ko kon mu nekk mu mu nekk te euh, euh, way boo xam ne Ah, ay asrar ay secret yu mag ñoo ci nekk bokk na ci yi mu ci dëxëñ mooy ah, asma illah al husna yi tur yàlla yu gën a mag daf ko ci def bokk na ci li mu ci dugal mooy li nga xamante ne mooy haqiqatul muhammadiyya haqiqatul muhammadiyya bi nga xam ne moom dina ko wax ci biir ci boppam ci taysiir bi mooy aynu zaati mooy haqiqatul kawni ak yu mel noonu yooyu yëpp muy tudd boo leen seetloo nuur baatu nuur baatu aynu zaati baatu xaqiqa baatu yooyu dafa bari ci ci ci ci ah ci xasida bi xaqiqatu muhammadiyya la fi la dugal moom la junj te dund na ci leeral ci ay mbir ci biir xaqiqatul muhammadiyya boobu nag réellement mooy li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala bi muy bind mbindee fi dafa def dafa sos dafa amal leer googu muy leeru sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam leeru sayyidna Muhammad sallallahu alayhi googu mu amal nag moom moo tudd xaqiqatul muhammadiyya ci moom nag la manifesté woo ci la feeñale mboolem turam yeeg melo yi mu incarné ko te xaqiqa boobu jëmmi maanaam forme doomu aadama la yor mooy nuurikal wa nuuri akoonen mutakawwinatul aadam yi saax bi xaqi rabbaani mooy nuurul akwan mooy leer bi nga xamante ne mooy leer bi ñu nekkal bi bi nga xam ne mooy nekk teef gu mat gu mat gi al mutakawwinatul aadam yi bi nga xam ne na mu mel mooy dafa yor forme mam aadama mooy nit ah <laughs> moom la yor kon forme moom aadama la yor moo tax nit moo mën a nekk xalifa yàlla ci kaw suuf malaaka munu ko jinne munu ko nekk keneen munu ko nekk te secret bi téye àdduna bi comme ni ñu ko waxee sànq ci nit la ne ndax moom la bu àdduna bi yëpp doon wax allah allah te mu am nit bu waxul allah allah ci kaw suuf adduna tukki mais bu amee nit ku koy wax rek adduna des fi ah léegi nag euh, kon dugal na ci xaqiqatul muhammadiyya dugal na ci turu yàlla yu mag yi asmaullahi alxusna yi dugal na ci salaatul fatih gis ngeen ko bi sirri hadal asami bi sirri hadal asami kooku secret tur yëpp la dajale muy ismullahil azam kon salaatul fatih ci niya ismullahil azam mi ngi ci biir muy sirru bu mag dugal na ci yeneeni xeetu salaatu ay salaatu tu najjinaa ah tu najjinaa bi abadan tax bi muy faj aajo yi mooy tax bi lana abadan damay xaajaatinaa yeneen yeneen yi ci des yi ci topp yooyu yëpp ay asraar ay mbóot la yu rëy xam te ne dugal na ko ci biir et cetera kon euh, xasida bi xasida la boo xamante ne xasida bu màgg la bu màggi mbir la Cheikh El Hadj Malick radiyallahu tabaraka wa taala mu ne bismillahir rahmanir rahim xasida bi nag euh, comme niñ koy tàmm di defe ci suñu euh, yoon yi nga xamante ne moom lañ ko jële euh, bokk na ci yi nga xamante ne moom lañ jële ci Cheikh Papa Makhtar Kébé ak Cheikh Al Hadj Malick euh, Sy doomu Cheikh Al Hadj Aziz ñoom ñaar ñu jëlee ko ci Cheikh Al Hadj Aziz radiyallahu bi nga xam ne moo nekkoon seen sëriñ yar leen moom Cheikh Al tabaraka wa taala anhu wa radaahu anna moom moo ko jëlee ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay magam Serigne Babacar Sy Cheikh Al Hadj sëñ euh, Cheikh Al Hadj Mouhamadou Mansour ak Cheikh nu Nourou Tall radiyallahu anhu ñoom ñu jëlee ko ci Cheikh Al am na radiyallahu am na yeneen yoon yoo xamante ne comme masalan bi nga xamante ne moom lañ jëlee ci cheikh euh, Mouhamadul Bachir Niang doom mu jëlee ko ci Abdul Aziz euh, Niang mooy Abdou Faty Niang moom ak ak euh, ñoom ñaar ak mu jëlee ko tamit ci cheikh Mouhamadul Mansour si mooy yoon bi nga xamante ne muhammadiyuun yi lañ maanaam mooy al musalsalu bil muhammadiyuun nga xam ne ñëpp Muhammad lañ tudd <laughs> ba mu def Cheikh Hadji yi ko bind. kon man maa ko kon ja jëlee naa ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha Ndiaye moom mu jëlee ko ci Cheikh Mouhamadul Mukhtar Ndiaye man jëlee naa ko ci Cheikh Mouhamadul Bachir Niang Mouhamadul Mukhtar Ndiaye Mouhamadul Bachir Niang ñu jëlee ko ci Cheikh Mouhamadul Mansour di doomu Cheikh El Hadj Malick bi ko jëlee Cheikh El Hadj Malick daan loolu mooy isnaadul musalsal bil muhammadiyya ah, niki noonu ah, am na. yeneen yoon yu demee nekk euh, alxaaji tafsir Sakho mu jël ko ci Cheikh Ibrahima Sakho Cheikh Ibrahima Sakho maanaam mu jël ko ci euh, papaam Baye Elimane Sakho mu jël ko ci Cheikh Alxaaji Malik ñoom ñëpp ay yoon la yoo xamante ne benn bu ci walillahi alhamdu wal minnatu am nañ ci maanaam ijaaza ci téere bi ci yoon yooyu noonu walillahi alhamdu wal minna wa radiyallahu tabaraka wa taala anil jami' mu ne Cheikh El Hadj Malick kon ci yoon mu ne bismillah bismillah ci tur yàlla la ñuy tàmbalee allah arrahman mooy mi nga xam ne aju fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki nga xam ne mooy ci yaatu ci yaatu yërmande arrahman mooy ci fees dellu yërmande yooyu xam naa insha allah bu njëkk see ci yàlla rahmaanu yaa rahimu dinañ yaatal loolu allahumma yow buur yàlla bi ci tur yu rafet yi ak melo yëkkatiku yi inni naka man sa jaam bi alxaaji Malick si radiyallahu naka man ñun ñii tamit ah ñëpp nawetu yéene naa an ataqarraba ilayka ci ma sàkkoñ laa jegeñu maanaam an ataqarraba mi sàkkooñ a jegeñu ilayka jëm ci yow bi tilaawati ci jàng ji may jàng haasa du'a bi la ñaan al mubaaraka bi tedd bi bu bu barkeel bi lu barkeel mooy loo xamante ne yiw la woo xamante ne day doolee ko yiw woo xamante ne day dooleeku te bari njariñ loolu mooy barke dégg nga kon ñaan bu barkeel bii nii muy taysir bi subhaana rabbi Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ak ku ko xam lu mu néew néew xam na effacement woom xam na ni mu effacé woom ku ko xam lu mu néew néew radiyallahu tabaaraka wa ta'ala bu demee ba ni ñaan bi ñaan bu barkeel la rek mooy barkeel na te moom moo ko bind moo ko taalif mooy barkeel na ku ko xam ak ku ko xamut nee na man maa ngi koy sàkku ñaan maanaam maa ngi maa ngi sàkkoo jegeñ li ci yow bi niyati ji ci sàkku nag ak ta'abbudi ngir jaamu lillahi ngir buur yàlla ta'ala aji kawe ji moom kese loolu rek laaj laaj laa ñaan la ngir jaamoo ko yàlla xam nga dafa am lu mat a bàyyi xel mooy ñaan ci nit nitu yàlla dëgg nit ku sell ñaan daf koy def pour jaamoo ko yàlla ndax yàlla garanti na ne boo ko ñaanee dina la wuyu wa aw rabbukum ud'uni astajib lakum dinaa la wuyu la wax am maa nag li ngay teg ci boo ko ñaanee maanaam ci biir la nga ciy dugal waxul ne dana la ko defal dani dina la wuyu boo ko ne yàlla yow sama borom mu ne la waaw yow sama jaam maanaam kon jokkalante boobu ngeen di jokkalante nit yàlla yi ñoom loolu lañ ciy gis looloo leen di neex ñuy wax ak yàlla yàlla di wax ak ñoom bu ñu ko wooyee qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum yàlla nee na ñaan leen ñaan leen ma woo leen ma bu ko defee ma wuyul leen amma nag li ci biir sa borom subhaanahu wa ta'aala ci yaatu dafa yëgle ni dafa ñoo jàngal ne képp ku ñaan ñaan goo xamante ne da nga koo toroxlu def ko ci anam yi wér sell sa borom dana la nangul te loolu ci yërmandeem la ko defee ndax bu ñu yëgalul woon ni liñ koy ñaan. te soxla ko buñ ko ñaanee ci condition yi muy amee dana ko nangu buñ ko bu ñu ko waxul woon konantoon ñun mën nañoo ñaan loo xam ne suñu alkande moo ci nekk waaye ci yërmandeem la ñu wane la ñu nangu la ñu waxee xamal ñu li nga xamante ne maanaam moom la ñu war a comporté o kon nañ ko ñaan waaye nañu ñaan li nga xamante ne moom mooy lu baax moo tax yeneen bi sallallahu alayhi di wax naan maalam yakul isman fekk li muy ñaan nekkul bàkkaar wa bi kon maanaam jaamu yàlla rek la ci def wa bi niyyati maa ngi koy def tamit ci yéene ci ak at tahassuni ñoŋu bi xaa ci barke ñaan bi maanaam ñoŋu ñoŋu mooy aaru nekk ci ak tata tata mooy forteresse waaw moo tax euh, lu moo tax bàyyi xel la ñaan yi nga xamante ne dañ koy def duñu yëti taxasuni pour aaru pour sàmm bu ne wa bi niyyati te maa ngi def am dugal naa ci yéene bi tamit jami amalaha mboolem loo xam ne ñeel na ko moom ñaan gi minal xawaas ci ay jagle wal karaamati ak i ay kéemaan <coughs> ak teraanga rek yu ci yàllay def lépp lu ci nekk gis nga yéene yi ni mu yéene na ah, yàlla yéene jaamoo yàlla kese yéene aaru tasaw maanaam ñoŋu mu ne tamit lépp nag yéene boobu yépp gannaaw ba ma ca amee lépp lu ca nekk ci biir moo xam xéewal ay ay ay ay jagle la ak teraanga def naa ko hadiyatan mu nekk hadiya mooy cadeau hadiya mu ne hadiya hadiya boo xam ne sawaabu xaa yoolam dama koo def li ñeel maanaam li bi maanaa ilaa maanaam ci jëme ko ci sayyidul wujuud yi sang mindeef yi sallallahu alayhi wa sallam wa alam ki nga xamante ne mooy alam alam mooy lu ñuy màndargaal loo xamante ne dana tax ñu mën koo ràññee tey bu ma nee buñ ne alam mooy euh, bu ma ñëwee par exemple euh, euh, ci dëkk lu may war a mën a wan ne yegg si naa ci dëkk sàngam tey par exemple ku ku ku ku ku ku dugg autoroute bi par exemple di dawal bu séenee tour par jëb bi wala euh, euh, kii fourvière bi fële day daal di comprendre ne li ñoo ngi nii maa ngi waaj a loolu mooy alam maanaam lu may màndargaal dara ki nga xamante ne nag moom mooy alam ci suhud lépp loo xam ne dafa feeñ ci ameef ci am am muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam la moom mooy ki nga xam ne ba mu amee ci lañ xamee ni mbindeef yi dana no am sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy ki leen représenté globalement ak ci détails tamit sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna mooy sunu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam salla yàlla na julli allah bur yàlla alayhi ci moom wasallama te mu <coughs> mu ne nag dama koo def niyaabatan wuutoo ko niyaaba mooy wuutoo ko comme mooy ci naib xam nga baatu naib kii nekk ci jàkka ji di remplacer imam bi naa ib lañ koy wax waaw bokkut ak naim ndax naim mooy nelawkat bi <laughs> waaw mooy nelawkat bi ah, waaw mooy naim <laughs> naib mooy kii remplacer waaw sa waaw moo tax oustaz nee moo tax nga gis gis ne gars yi dinaa nelaw rek <laughs> dégg kon niyaaba kon dama ko wuutoo an wasilati wëlif sama jottali ko waay bi ilaa rabbi jëm sama borom a cheikh mooy sëriñ ba Ahmed at yi radiyallahu radiyallahu na gërëm allah bur yàlla anhu ci moom wa ardaahu te mu gërëm loo ko waa an naa te mu boole ñu ci gërëm nga bi ci barkeem amin euh, kon euh, niyaaba maanaam jàng dara ne dama ko def niyaabatan an cheikh mooy lan ne dama ko wuutoo sama sëriñ cheikh muy si Cheikh Tidiane radiyallahu anhu loolu mooy dama koy jàng yéene ni man comme sama degré kawewul léegi dama koy jàng mais damay jàpp ne du man maa ko jàng mais dama koy jàng ci làmmiñu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu boobu moom ci lay gën a kawee ci lay gën a mate yool boobu moo gën a rëy de ce fait yow da ci am yoolu mel ni bu ko Seydi Cheikh Ahmed Tidiane doon jàng radiyallahu anhu noonu lay mel waaw tax niyaabatan an Cheikh am solo hmm? moo tax nit sax ba moo tax mën nay def lépp lu muy jàng alquran zikkar bu muy def yépp mu ne niyaabatan an cheikh waaw wuutoo ko nga xamante ne da telle sorte que day maanaam daf koy def mel ni si Cheikh mi Tidiane radiyallahu anhu moo ko doon jàng bu ko defee moom yool ba mu ci am mooy yool bu ci si Cheikh mi Tidiane yi moom bu koy jàng yool ba mu ci am moom radiyallahu tabaraka wa ta'ala hmm? Hmm? loolu wuute na degré yi ok yaa rabbi yow sunu borom yow sa yow sa borom insha allah dinañ ñëw ci rabb yassir yàlla nga yombal ni wala tu'assir yàlla bul jafe lii ñeel ma ñaan bi loolu maanaam xasida bi loolu la ko tëggee tamim yàlla nga mottali wa sahil te nga woyofal ala ya jëm jëm ci man kulla amrin bépp mbir moo xam ne asirin bu jafeñ la ñëpp mbir mu jafe ñi rek bu xat bu yomb bu jafe rek yàlla nañu koy yàlla moo ko yombal ñun tamit yàlla nañu ko yàlla defal. amiin barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam. mu ne su ma topp taqara na nga jàng du'a at-taysir dégg nga boo ñaanee ñaan gii nag lii kon bokkul ci wax bi maanaam lii moom la ñu ah moom la kii bi la xasida eh, bi la maanaam dañ koy def léegi ginnaaw gi nag maanaam dañ naan la nii koy jàngee maanaam kon da ngay wax lii maanaam lii mooy maqsad maqsad la tudd li ñuy def nii maanaam mooy bu may jub bu may bu may jàng dara. yéene bi may dugal li may wax avant may yéene avant may wax wax ji loolu mooy maqsad kon loolu laay def maanaam ne lii laa ci jublu ci jàng bi may jàng mbir mi moo tax balaa ñu koy jàng ñu jàng maqsad bi ah xamante ne buñ ko jàngee maqsad bi lii day duggaale waaw maanaam lii bokk na nga jàng na dowaat tey sur maanaam mooy nen wax wa haza te moom mooy lii mooy bismillah bismillah bismillah lay ci tur yàlla kese la ñuy tàmbalee suñuy wax ak suñuy jëf arrahman moom yàlla mi nga xam ne mooy aju fees dell ji yërmande arrahim mooy ki nga xam ne mooy ki yaatu wa salla yàlla julli allah bur yàlla sunu suñu sang ba wa mawlaana suñu kilifa bi nga xam ne moom méngu suñuy mér suñu partenaire bu mag ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala yàlla ak ci ñoñam yàlla nga julli ci ñoom wasaab yi ak i àndandoom yu baax yu goree wasallim te yàlla nga sëlmal tasliman sëlmal gu mat sëkk moom salaatu ala nabi dañ koy ubbee mbir yi waaw lépp loo xam te dañ koy ubbee salaatu ala nabi loolu barke daf ciy nekk léegi xasida bi mi ngi tudd wasilatul muna jot li ko waayu xéewali comme niñ ko waxee sànq fii mi ci nose gi ñu nose asmaa illahi tur yàlla yi alxusna yu rafet yi gën yaa rafet lillahi al-asmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa yàlla ko am nee nag yàlla moo yor tur yi gën a rafet kon nag dee leen ko woowee ci tur yooyu moo tax nit ki su su su lu ne day xool tur yàlla bi nga xamante ne moo dëppoo ak loolu mu ñaan ci tur yàlla boobu muy éviter di utiliser tur yàlla yi ak lim yiñ ci am su fekkente ne amu ci ndigal bu jógee ci aarifu billah ndax lor gi mooy ëpp njariñ bi wala boog njariñ gi dina am mais day jaxasoog lor yal nañu yàlla sàmm sàmmal ñu suñu njaboot Cheikh El Hadj Malick radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu kon mi ngi tàmbali loolu gis nga subhaana rabbi mu tàmbalee ko sant yàlla alhamdulillah alhamdu alhamdu mboolem xaaju cant yi alhamdu dëgg-dëgg cant alhamdu sant gi yàlla borom bi subhaanahu wa taala santoon boppam ci azal ba dara xewagul te xam ne nit ñi mënuñu koo sant ba tax mbindeef yëpp mu jàngal leen nan lañ koy sant moom rek moo sant boppam mooy alhamdulillah bu amoon beneen sant bu ëpp doole boobu moom lay ubbee téeram bi waaye dafa amul sant bu ëpp doole boobu alhamdulillah mboolem xaaju sant yi lépp loo imaginer ne sant la lépp loo xamante ne yàlla def na ko ci sant lu ñu xam ak lu ñu xamul lépp loo xamante ne loo na ko ci loo xam ne war nañ ko ko sant di ko ci bàkke di ko ci kañe di ko ci rangal mboolem melo yu mat yi rek jalla jalaaluhu moom mi ngi ci biir baat alhamdulillah loolu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne amul benn xéewal bu ñuy jox jaam topp mu wax alhamdulilah lu dul ne li mu jël li mu joxe moo ëpp li mu jël ah amul benn xéewal bu ñuy jox jaam xéewale ko ko mu xool xéewal gi ne alhamdulilah lu dul ne li mu joxe baatu alhamdulilah boobu moo gën li mu yor moo tax aljanna sax baatu alhamdulilah bi nit ñiy wax moo ëpp doole aljanna ak ci biir bu ñu demee ba ci biir aljanna gis xéewal gu màgg ni alhamdulilah <laughs> moo ëpp doole aljanna ak li ci biir subhaana rabbi moo tax baat yonent bi saa sam ne afdalu du'a alhamdulilah ñaan yi gën ci ñaan yi mooy alhamdulilah alhamdulilah moo tax lépp loo xamante ne am na da ngay gis alhamdulilah boo gisee xéewal nga ne alhamdulilah alladi bi ni'matihi tatimmu salihat boo gisee musiba ne alhamdulilah ala kulli hal Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu comme que yombal la bëgg ci wayam yi yàlla defal ko ko ci ba ko jàng yéene ci aaju bu mu a doon yàlla fajal la ko ci mu ne vite tay siiri boroom yombal la kon sant yàlla eh? borom yobbal googu yàlla gis nga liñ doon wax sànq yàlla yow allah yow yàlla naf ma daraari noseg sama wurus yi wala noseg wurus yi wurus yi ad dur ad daraari pluriel la ci mooy or massif wala pierre précieuse kon yooyu yëpp sama nose gi ma leen di nose mooy lan mooy bayit yi muy way ba pare dugal ci turu yàlla yi gën a mag loolu ñeel na ko moom kese moom yàlla kon sama nose gi may nose sama way yi ñeel na ko moom yàlla ya allah ya allah ya allah xam nga kon alhamdulilah ak ñaan la ndax alhamdulilah bu dul woon ñaan du mën wax ne alhamdulilah daal wax borom alhamdulilah ya yàlla <laughs> waaye fekk na alhamdulilah ñaan la comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam afdalu du'a mooy ñaan gi gën ci ñaan yàllaaw yow buur yàlla mi yu mag yeeg melu yëkkati yi salli yàlla na nga julli salaatan julli goo xam ne lanti haa amulug jeexati laxaa ñeel ko julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko waxee mbir la moo xam ne sama borom subhaanahu wa daf koy defal yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu yokk ko ak kawewaay akuk màggaay ak ay xéewal ak ak ak ak ci malaul ala ak feneen fudul foofu malaul ala mooy assemblée malaaka yi ak feneen fudul foofu loolu mooy as-salaat mais dëgg-dëgg na muy amee ñun xamuñu ko li ñu mën a xam mooy ñun mooy moo tax borom xam di wax naan as-salaatu minallahi rahma bu jógee ci yàlla yërmande la li abul aliya wax nag te imam al-Bukhari rahimahullah indi ko ci saxiixam mooy as-sanaa'u ala nabi fil mala'il a'la mooy as-sanaa'u fil mala'il a'la mooy bàkk ak kañ maanaam yëkkati bi muy yëkkati martaba yeneen bi saa sama ak màggal gi mu koy màggal yokk gi mu koy yokk ay xéewal ak ay mm, màggaay ci mala'ul a'la loolu la mais dañ naan yërmande la parce que de toute façon day yokk ci moom yërmandeem maanaam qualité le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ki nga xam ne moom mooy kii yërmande gi yërmande ci mboolem mbindeef yi comme li alquran wax wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yónni wuñ la loolu pour nga nekk yërmande ci mboolem mbindeef yi univers yépp mboolem lu yëpp loo xam ne yàlla moo ko bind rek yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam yërmande nga ci ci loolu sallallahu alayhi wasallam mais euh, bu ne bu dee ci ñun ak du'a la du'a ñaan gi ñuy ñaan yàlla pour mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme que yàlla moom daf ñoo yëgal ne moom ak malaakaam inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi mu ne yaa ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna allaha li wér boor mooy buur yàlla wa malaa'ikatahu ak malaakaam yi yusalluna musuñoo den te duñu den di julli ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñun buñ ñu ci boolee mais yan yaa ayyuhal ladina amanu e yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen dëggu sallu alayhi dee leen julli ci loolu xanaa du suñu njariñ te ñun bu ñuy julli lan la ñuy wax dañ dañuy wax yàlla comme ñun xamuñu nu ñuy jullee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ naan yàlla nga julli ñu bu boobaa nag dañ naan ñun julli nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci sens mais sinon ñun dañ naan yàlla rek na julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te loolu ñuy ñaan yàlla yàlla nee na musul dañ di ko def moom malaaka te duñ dañ di ko def moom malaakaam yi kon bu ñu waxee ñun ñu def ko pour pour kan la njariñ gi pour kan la hmm? njariñ ji pour ñun la moo tax salaatu ala nabi mooy yoon bi gën a gaaw bi gën a jege mooy bi gën a gaaw bi gën a jege bi gën a gàtt bi yeggale nit ci boromam subhaanahu wa ta'ala waaw waaw képp koo xam ne dafa bëgg a jege boroomam subhaanahu wa ta'ala nooy takkook salaatu ala nabi waaw rawatina salaatu fatih takkook moom kon yàlla nga julli salaatan julli koo xam ne lanta amulu jeg amulu daytal amul fu mu yam mooy terminus laa ñeel ko mooy yooyu rek sallim yàlla nga sëlmal comme ñu ne yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu ne sëlmal leen ñun tamit ñu ñaan sallim sëlmal alal Mustafa ci ki nga xam ne moom mooy ki yàlla belli belli mooy ku ñu setal maanaam bu ñu jëlee kafe euh, euh, gis nga kafe kafe kafe kafe gi kafe gi kafe saaf bi ko jëlee dangay gis ci biir ay xeer maanaam buy doog a kii di nga gis ci ñoom tamit ay doom yoo xamante ne baaxuñu ñu tànn ko wala nañ jël taaraar xam nga taaraar taaraar waaw mooy ah, <laughs> dëkk lañ ci xam non mooy gis nga bu gaa yi bayee ba pare jël seen euh, gerte yi dugal ko ci ay saako ba bu ñu bàccee affaire yi ba jël ko dugal ko ci saako léegi dañuy def ah, xam nga ko bu waaw dañuy dem ci <laughs> bu ñu demee ba ci euh, euh, dafa am tout le temps benn genre euh, sa syndicat foo xamante ne ay geng ñoo koy yu yu mag ah. coppe bi waa koy coppe bi <laughs> voilà foo xam waa ah noon non non coppe déedéet coppe feneen ko foofu gaa yi ñoo fay ñëw pour jënd ci gerte gi léegi dafa am ay machines yu ñu fay teg yooy nag day tax ñuy jël gerte gi di ko sotti ci kaw affaire bi tourner buy tourner. lépp loo xam ne bokkul ci gerte gi ak gerte yu baaxul yi rek da koy écarter daal di koy waddal feneen daal di indi gerte gu baax gi fii loolu taaraar ko loolooy taaraar loolu nag voilà day fil voilà dañuy filtrer affaire ah tri voilà waaw waaw baat yu bëri <laughs> baat yu bëri lañ principe bi rek laa bëggoon ñu xam ko <laughs> dégg ah taaraar googu maanaam euh, tànn googu nga xamante ne dañoo dañoo njëkk def tri bu njëkk bi parce que xam nga tri bu njëkk bi defe woon nañ ko ci bi ñuy bàcc affaire bi ñu ko bàccee ba jiiriku def nañ benn tri ñu ñëwaat defaat beneen indi ko dugal ko ci saak indiwaat ko ñu defaat beneen tri encore ba mu sell ba nga xamante ne moom lu set wicc la wicc amul benn lenn loo xamante ne lu tilim moo ci ànd loolu mooy belli mooy ci biir mbindeef yépp sans borom subhaanahu wa ta'ala dafa tànn ñu màgg ñooy yenent yi alayhi salaatu wa salaam wala wala ñu gëm rek ñu gëm yàlla ci biir ñu mu tànnaat ci gën leen a sellalaat ñi gën a sell encore muy wàllu yu mag mu gën a tànnaat seen biir ñu gën a sell encore ñu yenent yi alayhi salaatu salaam ci seen biir mu gën a sellaat encore tànnaat ñu gën a sell encore muy ñu ñu yónni woon alayhi salaatu salaam ci seen biir ñu tànn ñi gën a sell encore muy ñii alxuraan tudd ci vingt cinq ci seen biir mu gën a tànnaat ñu gën a sell encore muy ulul as bi juróom ñi juróom ñu mag ñi ci seen biir nag mu tànnaat ci encore gën a sell kenn mu gën a tànn te mu gën a sell ci biir ñi gën a sell ci biir ñi gën a sell loolu mooy Mustafa sallallahu alayhi wa mooy ku ñu belle kon sallim yàlla nga sëlmal alal Mustafa ci ki ñu bell ki yàlla yow yàlla yàlla julli bi ma bëgg nga julli ko nag dama bëgg nga julli ci yenent bi sallallahu ak sëlmal ci moom julli goo xamante ne salaatan boo xamante ne non seulement amul fu mu yam waaye taadalaa maanaam julli ak sëlmal goo xam ne dañuy tolloo salawaatul julli julli alxaasati ñi jagoo nitu yàlla yu mag ya al xukama ñi nga xam ne ñoom ñooy ña xereñ ya les grands sages particuliers yi nga xamante ne maqaama yu kawe yi lañ am seen julli yooyu ñuy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dama bëgg julli gi nga may julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu mu tolloo julli yooyu hmm? ahlil mahabbati ñi nga xam ne ñoom ñooy waa borom cofeel ahlillahi te mooy nitu yàlla ji yàlla yow yàlla ah, julli gi salaatu ala nabi bi si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bi mu gisee màggaay bi nekk ci salaatu ala nabi bi seel Hadj Malick way fii dafa tax mu bàyyi woon di zikar salaatu fatih ndax jàpp ne bii moo ëpp doole ginnaaw gi la ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ne amul lu ko ëpp doole ñu kon tey siiru gis nga affaire yi ci nekk ñu ñu ñu ñu ñu costaud ah <laughs> voilà ah mu ne ahlul mahabbati ahlullahi ñi nga xam ne ñoom ñooy wàcc xel ñoom ñooy nitu yàlla yi yu sell yi mhm. ndax waykat ba nee na annaasu mawta wa ahlul hubbi ahyaa'u nit ñi dee nañ waaye borom cofeel yi rek ay dund ñëpp dee ndax nit ñi nga xamante ne ñoom àdduna moo leen yitteel boo leen comparé ak ñi nga xamante ne allaaxira moo leen yitteel comme ñu dee lañ comme ñu dee lañ dunduñu ndax dund dëgg-dëgg mooy dund gi wax di dund dund gi xol di dund nit koo xamante ne day dem naan mort vivant la kii day moom day saan mort la dañ koy wax nitu nag ak lu ñu dund seen biir ñoom boo leen comparé ak nitu àllaaxira yi nga xam ne àllaaxira rek leen yitteel ñooñu ñu dee lañ nit ñi nga xamante ne ñoom àllaaxira moo leen yitteel boo leen comparé ñi nga xamante ne yàlla rek leen yitteel ñu dee lañ dunduñu waaw moo tax euh, nit war naa yëkkati yitteem ba tax moo tax xoola ala himmati faj'al ilahi aliyatan li am surtout ghurran xaalisan kullu wajhati Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu mu ne yàlla dama bëgg sama yitte bi moom laa bëgg li ma lay ñaan mooy sama yitte ngi yëkkati ko ba mu kawe ba nga xamante damay nekk gor gor mooy un homme libre un homme libre mooy koo xamante ne wàll yëpp def cee set mooy dara attaché wu ko dara téyewu ko bari na ku foog ne libre na fekk libre prisonnier la prisonnier la ci àdduna bi muy dund ñoom ñoo ko attaché di ko conditionné moom tànnul li muy def tànnul ni mu bëgg a mel àdduna bi muy dund ñoo ko conditionné ni ko nii nga bëgg a mel nii lañ bëgg nga mel mu ne noonu lay mel bëri na ku foog ne dafa libre fekk dëkk bi mu nekk ñoo ko conditionné ci li mel bëri na ku foog ne dafa bëgg li dafa libre fekk ñi mu ay xaritam ay àndandoom rek ñoo ko conditionné bëri na ku foog ne dafa libre fekk alalu àdduna moo ko conditionné bëri na ku foog ne dafa libre fekk libreul prisonnier la te ki ko téye tëj ko mooy bakkanam ay plaisir am libre parce que nit ku ne xam na ni quand même sa plaisir bu dee moom rek ngay topp de façon foofu la jëme njaaxum la loolu ñépp xam nañ ko waaye ak néew nit ñu libre yàlla ñu yàlla boole ci ñu libre <laughs> gis nga euh, am na kuñ ma nettali ne ma euh, <laughs> euh, moom dafa jabetoon dafa jabet ñu koy tere suukar ñoom yu am suukar xam nga kooku déjà libératul parce que de toute façon jaam noonu la mel jaam foo foo fekk jaam dañ koy tënk léegi euh, mu ne léegi waa ji moom comme dañ koo tere ñam yu am suukar waaye bi mu deewee maanaam ndax nee nañ jabet bee rek bi mu deewee ci ron lal gi dañoo fekk mu fees dell ak ay pot ndestale yooyu sax suukar concentré sucré xam nga kii xam na ni li yoo koy rey xam na ko non mais lan moo tax ba munu munu ko bàyyi bakkanam moo ko prisonnier maanaam moom liibrul ci bakkanam xamoon na ni day xam na ni day dee mais du def bakkanam mooy prisonnier bi moo moo moom mooy mooy mooy mooy ki ko téye moo ko mooy moo ko captivé moo ko emprisonné lu jëm ci suñu diggante ñun ak suñu borom subhaanahu wa ta'ala noonu lañu suñu bakkan di def noonu lañu suñu entourage di def noonu la suñu milieu di def yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam te ne dañuy libre moom naa la ala himmati faj'al ilahi aliyatan li am surtout xurran xaalisan kulla wajhati niki noonu euh, mi nga xamante ne moo tax ah voilà nit ñi nga xamante ne allaaxira moo leen yitteel parce que nit koo xamante ne àddunaa ko yitteel xam nañ ni muy def mooy calculam yëpp da koy teg ci affaire u àdduna lépp lu muy calculer moom ban intérêt la ko mën a indil ci àdduna loolu la lay xool ba pare tamit da koy gis muy def ay sacrifice yu mag parce que dafa bëgg lan àdduna ki àllaaxira yitteel tam noonu lay mel dangay gis naan day san waa ji moom ma ah dafa dëddu àdduna àllaaxira moo ko yitteel dafa bëgg àllaaxira di dem tout le temps pour lu mu dégg ne lii lu baax la lii lu bon la ndax da koy def parce que daa bëgg a dem àjjana te dafa bëgg mucc ci safara da daa bëgg am étage yu gën a kawe ci àjjana et cetera ki nga xam ne nag yàlla moo ko yitteel moom li muy seet rek du seet ndax ban tiyaaba laay am ci lii wala ban bàkkaar laa ci jële wala ban punition lañ ciy teg déedéet day seet rek ndax yàlla neex na yàlla wala neexul yàlla loolu rek lay xool parce que lan la bëgg ngërëmal yàlla bu yàlla kontaanee rek moom baax na moo tax ahlul mahabbati ñi nga xamante ne dañoo am cofeel kooku ci seen borom subhaanahu wa taala ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Seex Ahmed Tijaani radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu nabi ci mboolem nitu yàlla yi ñooñu ñooy ahlullah ñoom ñooy nitu yàlla yi boo leen bëggee xam kan nitu yàlla ak ku dul nitu yàlla nitu yàlla boo ko bëggee ne xool ko rek fenn képp koo xamante ne dafa sopp yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp wàllu yi nitu yàlla yi d'une manière sopp leen bëgg nit ñu baax ñëpp mu bëgg leen kooku la koo gis nag nit ñu baax ñi muy jéem a xool nu mu leen di eh, galgalee nu mu leen di ci yeeg yooyu kooku du kooku ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al arwaaxu junudun mujannada fa ma ta'arafat minha ikhtalafat wa ma tanakarat minha ikhtalafat ruux yi ay ay ay armée lañ yoo xamante ne ay contingent lañ leen def ñoo xam ne dañoo bokk ay contingent xamante dañoo xàmmante parce que ñoom ñoo bokk corps ñoo bokk contingent da ngay gis ñu am miin affinité bu nekk seen diggante ñi nga xamante ne nag ñoom dañoo bokkul corps ñoom bu ñu gisee daanaka duñ xaw a mën a ne. loolu la militaire la sama classe quoi. ah sa classe ah. Ah. Ah, ndax ñoo bokk contingent. waaw promotionnaire waaw promotionnaire waaw ndax par exemple tey armée américaine ak armée irakienne bu ñuy xeex ku bokk armée américaine day am affinité ak ki bokk ki bokk armée irakienne day am affinité ak ka ca bokk mais ñaar ñu bokkul ci même armée bi bu ñu dajee rek nga gis gaa yi génn seen pistolet <laughs> du dëgg waaw <laughs> maanaam loolu moom mooy mooy moom moo xew tamit ci nitu yàlla yi moo tax boo bëggee xam nitu yàlla rek xoolal loolu ñi xam ne dañoo sopp nitu yàlla yi bu baax sopp leen ba jeex ci ñoom loolu moom mooy kook nit kooku tam nitu yàlla la parce que su melul woon noonu du am loolu su su ci bokkul woon du mën a mel noonu ci ñoom du leen bëgg waaye koo gis tamit nga xamante ne moom dangay ngay waaru ñoom da leen maanaam à la limite mépris la leen def la am ci ñoom mooy moom bokku ci de toute façon yàlla nañu yàlla sàmm salli yàlla nga julli salaatan julli wa tasliman ak sëlmal goo xamante ne gu mat sëkk la julli gu ànd ak sëlmal gu ñu lëkkale ala xamarin ci weer wi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy weer wi lu tax ñu ne mooy weer wi te waxuñu ne mooy jant bi ndax li alquran wax huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran yàlla moom moo def ash-shamsa jant bi diya'an mu nekk leer luy leer mais dafa ànd ak tàngoor wal xamara lee weer wi mu def ko nuuran leer kese goo xam te ne àndul ak tàngoor dafa sedd dafa lewet sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee yërmande yërmande mi defi moo tax nuur la leer la moo tax ñu koy wax ne weer wi moo tax ñu naan al badru badru tamam nuuru zolam sallallahu alayhi wasallam mooy badru tamam mooy weer wi nga xam ne dafa mat bu amee 14 jours ni muy mel 14 jours moo tax taaha taaha ta 5 la ha non de ta 9 5 ha 5 la muy 14 mooy weer wi bu nekkee bu tolloo foofu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mat gi mu mat mooy taaha moo tax ci turam la bokk. yaasiinu taaha haasirun hmm? hmm? waaqibu wa najmu yaasiinu taaha haasirun waaqibu nako sëñ baaw ko wax de radiyallahu partenaa dégg nga yàlla yàlla nga julli ci leer boobu bi nga xam ne min nuur yi ci leeram nga xam ci weer wi xam nga mooy weer weer wi moom moo am leer gi mooy leeral bëccëg mooy parce que gis nga pleine lune su amee bu lampe yëpp fayee pleine lune day leer bët day mel ni bëccëg ànd ak du am tàngoor nga xam ne ci leeram gi xuliqa ci la ñu bindee al akwaanu mboolem nekk téef yi yàlla yàlla sama borom subhaanahu bi mu nammee bindu mbindeef yi dafa feeñal li nga xamante ne moom mooy xaqiqatul muhammadiyya xaqiqatul muhammadiyya moo tax ci leer la goo xam ne dañ naan buñ nee secret bi leeru yàlla bi nga xamante ni moo ko génn amal ci côté boobu melo la ci borom bi subhaanahu wa ta'ala maintenant le simple le fait que mu nekk une entité bu exister bu ñu génne en door maanaam yàlla amal ko à partir du néant loolu mbindeef la xaqiqatul muhammadiyya boobu mboolem turu yàlla yi ak meloom yi nag yàlla daf koo feeñal foofu incarné ko ci loolu noonu à partir de leer googu nag ci la yàlla bindee mboolem lu am moo tax imaam Abdur Razzaq rahimahullah ci mu musannafam premier hadith bi mu indi ci musannaf bi mu jële ko ci Ma'mar Ma'mar ibn Rashid mu jële ko ci Muhammad ibn mu jële ko ci Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu mu ne dama laaj yenent bi sallallahu alayhi wasallam lan la yàlla njëkk bind mu ne awwala ma xalaqa Allahu nuura nabiyyika yaa Jaabir yàlla li mu njëkk bind mooy sa leeru yenent yow Jaabir yàlla loolu la njëkk bind sall subhaanahu wa taala leer yenente bi sallallahu alayhi moom la njëkk bind leer googu nag mu bind nga xam ne mboolem turam yi ak meloom yi nga xamante ne moom la mbindeef yi di amee à travers yooyu la mbindeef yi di ame ci la ko amalee mu amal yenent bi sallallahu alayhi moo tax yenent bi sallallahu alayhi moom mooy ki njëkk a exister moo tax yenent bi sallallahu alayhi mu ne ana awwalu fil xalq wal axiru fil ba'th yenent bi fenn rek la nekkee ku mujj moo yónni giñ ko yónni mais déggoo mu ne ana awwalu fil xalq man la yàlla njëkk a bind wal axiru fil ba'th man lañu ñu mujjee yónni ana awwalu man tashaqqaqat alayhi al-ardu yawm al-qiyama yawm al-qiyama man la yàlla man la suuf si njëkk xare ci kon mooy muy njëkk ana man awwalu man daxala janna maay kii njëkk dugg aljanna mooy ne aati babil jannati damay dugg nee na borom euh, ki gardien bi ne ko man anta yow yaay kan mu ne ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow lañ ma wax ne bu ma ubbil kenn avant yow mooy kii njëkk dugg aljana mooy kii njëkk ubbi buntu aljana sama borom subhanahu wa ta'ala kóllëre gi nga xamante ne moom la fasante woon ak yeneen ci yàlla salaam moom la ci moom moom njëkk moom la njëkk fasanteel kóllëre wa iz akhadna mithaqa nabiyina wa minka dooga wax wa min nuuhin dooga tudd Nuuh ya Ibrahima wa Muusa wa Isa kóllëre ñu fasante woon ak yeneen ci yàlla yàlla yow kóllëre gi ma fasante woon yow ak Nuuh dooga indi yeneen yeneen ci mooy ki njëkk fasante kóllëre qul in kaana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin alquran nee na ko waxal ne yéen chrétiens yi boo leen jàppee ne yàlla am na doom bàyyi leen mën naa leen may lu gën a garaaw mën naa leen wax lu gën a garaaw nekk doomu yàlla xam nga nekk doomu xam nga doom déjà amul mais daf ko daf leen doon wax na leen même bu doon doom sax buñ leen ko mayoon sax relation privilégiée bi nekk entre jaam ak boromam moo ëpp doole entre doom ak ak waajuram yàlla ak jaamam mu ëpp doole relation bi nit di am moo tax gis nga relation bi nit di jaam yi di am ak seen borom moo ëpp doole relation bi yàlla bi bi bi lan bi doom di am ak waajuram mu ne lan nag kon nag fa ana awwalul abidin man maay ci njëkk ci ñi jaamu yàlla <clears throat> sa borom subhaanahu wa ta'ala na ko waxal mu ne yegg si na qul innama umirtu an abudallaha mukhlisan lahu diini wa umirtu an akuna awwalal muslimin waxal ne dañ maa digal li ñu ma digal lii rek la mooy ma jaamu yàlla sellalal ko jaamu gi jëpp yépp ma sellalal ko te dañu maa digal ci ma nekk ki njëkk a wommatu jëm ci yàlla mooy moo tax moom mooy premier muslim ki njëkk a jëm ci yàlla moom la woon sallallahu alayhi moo tax mu jaamu yàlla ci ay kiiraay laataa muy dikk ci kaw suuf yenent bi sallallahu alayhi wasallam kon mooy premier ci lépp ah yëpp yéen awal la moo tax bokk na ci turam yi sallallahu alayhi al awwalu <laughs> al awwalu le premier le tout premier le précurseur abana nuuran nabil alamin wa suñu borom subhanahu wa ta'ala nam ya sos mindee fi dafa génnee ci leeram maanaam leeru yenent bi sallallahu alayhi bu ñu yegsee ci nuur insha allah euh, yaa nuuru muntaqimu qadir insha allah dinañ gën a euh, indiwaat leeral foofu su ci aajo insha allah kon mboolem bindee fi sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko amee ci leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax léppam moo sell sallallahu alayhi wa law lam yale <laughs> bu newul woon xuy maanaam bu feeñu woon fii fadaa'il kawni ci àll baa moom mindeef la talaatuhu akuk fenkam moom yenente bi sallallahu alayhi wa kon de tabqa doon na des albariyatu mboolem mindeef yi fi zalma it ci lëndëm gu yaatu ga lëndëm gu kukk ga yàlla yoo yàlla mbindeef yi bi ñu nekkee ci lëndëm ci lëndëmu ñàkkane inexistence sama borom subhaanahu wa ta'ala dafa feeñal leeru sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Hadji Malick nag bu dul woon xuy gi mu ne xuy feeñ sallallahu alayhi ci àll gaa moom nekkitee fi la maanaam dafa melale nekkitee fi ko fab àll bu la dëkk ku ku ku ku ku nga xamante ne bu amul lumière bu ñëw projecteur ñëw leeral ko kon nit ñëpp kon mbindeef yëpp dañuy des ci lëndëm loolu nag meloon daf ko daf ko joxe hmm, pour wax ne nekk téef yi existence yi existé woon nañu existé woon nañ ci xam-xamu yàlla subhaanahu wa ndax yàlla musul denc te du denc xam lii xew ak li ma a xew kon xamoon na ni ñun dinañu am mais xam-xam googu rek mais ci xam-xamam la nekkoon mais nekkuñu woon mais génnuñu woon ci réalité maanaam feeñuñu woon ci biti bu dul woon nag leeru sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nga xamante ne moom ba mu ba mu ne tey feeñ. moo tax ba mboolem mbindeef yi mën a feeñ mën a exister su dul woon kon mbindeef yëpp dañuy desaat ci lëndëmug ñàkk nekk ga ñu nekkoon avant inexistence loolu moom lay junj ci bi xam nga kii mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dugg ci xaqiqatu muhammadiyya bu baax yëpp da ci tawassul moo tax saa saa yu ko tuddee jeexale ko yàlla yow allah parce que yow yaa manifesté woo ci moom nuurul leer gii de muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam minan nuuri mi jóge ci leer mu yàlla ci kii leer moom kese boo xam ne nuurun aywa Cheikh Hadji Malick Baye radiyallahu anhu nuurun leer da ko tanwin minan nuuri mu jóge ci leer gi moom kese muy allahu nuuru samawati wal ard an nuur mooy allah yàlla mooy an nuur te ci nuur ci melo ci turam ak zaat yi la bokk maanaam ci turam yi nga xamante ne du turu melo du turu jëf mais turu jëmm la loolu nag lan lay tekk insha allah dinañ ci ñëw waaye li nga xamante ne moom lañ mën a wax daal mooy leer la goo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam sans borom moo ko génnee ci leer maanaam maanaam mu ngi ko génnee maanaam moo ko bindee à partir de néant loolu mooy yàlla daf ko génnee ci boppam loolu lay tekk mooy da koo génnee à partir de xamoon na ne dana te fii yi mënuñu woon exister lu dul ne am na koo xam ne sama borom kooku la dogal ne fokk kooku exister balaa keneen a exister te ci à partir de kooku la ñeneen ñi exister loolu génn kooku mu génn nekk dans la réalité loolu mooy ne yàlla dafa jëlee ci leeram bind leer Seydina Muhammad sallallahu alayhi mais tekkiwul ne sama borom si boppam subhaanahu wa ta'ala moom ci boppam ab leer la muy jël ab partie leer di dagg wala di joxe ak yu mel noonu déedéet loolu ah, <laughs> loolu euh, subhaanahu wa ta'ala Euh, tekkiwul loolu ala kulli xaalin ah, ak ci benn anam moo tax leer googu nga xam ne dafa génnee ci leer gi nga xam ne mooy allahu nuuru samawati moo tax xool allahu nuuru samawati après mu teg masalu nuurihi kamishkatin fiha misbah allahu nuuru samawati kooku leer googu allah mooy amal asama ak suuf si loolu lay teg masalu leer yeneen bi lay wax sallallahu alayhi wa sallam dégg xat dëgg dëgg dëxëñal nga ñu ci xekaman ay xereñ yu bari yenent bi sallallahu alayhi wasallam tafiidu boo xam ne dana bëbb faydan ay bëbb alal axlaaq ci mboolem mbindeef ci yàlla yooyu yàlla leeru sayyidina muhammad googu sallallahu alayhi lépp lu mbindeef am ci xam-xam ci am-am ci man-man ci sañ-sañ ci kàttan ak leneen lu dul yooyu lépp mi ngi bëbbee ci leeru sayyidina muhammad googu sallallahu alayhi wasallam bëbb nag mooy tuuru jóge ci kaw wàcc ci suuf loolu mooy bëbb comme ni rangoon ji def day jógee ci kaw wàcc ci suuf mooy tax yoodu aw ah, yu na xom mi damay dégg comme ni taw di def day bëbb loolu mooy bëbb nuurul leer la goo xam ne pare gu ma ci leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam axaata dafa peeg bi yi ci moom al anwaaru mboolem leeri xaaju ba ta nekk aji kiiraay anel xaqiqati wëlli xam dëgg dëgg kan mooy xaqiqatul muhammadiya ak xaqiqatul ahmadiya ak xaqiqatul ahadiya yii yëpp mooy lan euh, kullal xalqi ñu jeexal bayit bi kullal xalqi boole mi def yàlla yoo yàlla sa borom subhaanahu wa taala nekk ji mu nekk moom kese wéet di càppaacoli dafa def dafa am xaqiqa mooy réalité bu mu nekk nga xam ne mooy une vérité une réalité loolu moo am mooy ne yàlla dafa nekk kenn nekk moom kese nekk koo xamante ne soxlawul dara te dara te dara muru koo ñàkk soxla réalité boobu mu nekk bi muy amal dafa amal xaqiqatul ahmadiya bi mu amal xaqiqatul ahmadiya mu nekk xaqiqa leer goo xamante ne kawe gi mu kawe ak màgg gi mu màgg ak yëkkatiku gi mu yëkkatiku tax na mbóot ya ne ak xam-xam ya ca ne ak xam yàlla ya ne ak leer ya ca ne kenn mosu ca xattaa yeneen yeneen yi alayhi salaatu wasalaam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek ci moo ci mos moo tax sayyiduna Isa alayhi salaatu wasalaam xam bi mu mit xam maanaa boobu te xam ne ci xaybu leer googu dafa nekk xaqatul ahmadiyan leeru xaybu la moo tax mu junj ne nabiyyun ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad waxul Muhammad parce que ghaib la ne Ahmad léegi loolu mooy kon xaqatul ahmadiyya ci biir xaqatul ahmadiyya yooyu la ci bopp bi seen ne moom moo def xaqiqatul muhammadiyya xaqiqatul muhammadiyya boobu nag mu ne nag leer la goo xamante ne dafa peeg kon dafa yiir tax ba nit ñi ñoo xam yeneen xaqiqa yi te am na gisa leer la yoo xamante ne axaata bi yi peeg na ko ak ay leer maanaam mooy am na li yeneen bi wax sallallahu am na soixante-dix mille géeji leer kiiraayu leer yoo xam ne ñoo dox ci diggante nit ki gën a jege ginnaaw yeneen ti bi sallallahu alayhi wasallam xaqiqatul muhammadiyya maanaam xaqiqatul muhammadiyya kon am na déjà ay kiiraayu leer yu dox ci digganteem ak moo tax kenn mënu caa jotee directement moo tax kenn mënu caa jotee directement waaye nag day bëbb moom moom mooy bëbb gis nga comme ni wax tafwiid faydan ala al axlaaq mooy bëbb ci mbindeef yi selon kenn ku ci ne géeju leer yooyu nag day segg comme gis nga soleil bi ni muy def couche yi yi ni ñuy ah nga xam ne dañuy segg ba ba bu jot ci ñun rek ñu mën a jëfandikoo liñ ci mën a jëfandikoo te du ñu gaañ xaqatul muhammadiyya leer yi kiiraayu leer yi noonu la mel ci ñun baat affaire u leer yi nag ak yi ci aju insha allah dinañ ko gën a yaatal ci jotaay bi di ñëw insha allah ci mu ne nuurun leer la mu biinun bu biir ataa boo xamante ne indi na am nuura leer bu al biina bu bir ba leer nuurun mu biinu bu njëkk bi sayyiduna muhammad la sallallahu alayhi moom bi mu indee dafa indi ak nuura leer al mubiina bu biir ba muy alquran alquran ak lépp loo xamante ne expliqué na ko ak yi ci biir li irshaadi ngir mu mën a le gindi orienté ngir mu mën a jubal al ibaadi jaami jami'an boo dem seen rab yoo sa borom yàlla yoo yàlla moo tax maa bari bariyati amul kenn ci mbindeef amul man koo xam ne lam tastihi nandalu ko karaman ci teranga kese min nuurihi ci leeru sayyiduna muhammad amul mindeef yëpp lépp lu ci lu ne ah, mu ne wa nuuri kallaami alladhi mala'ta bi amkinatil makaani mooy loolu mooy xam ne nuuri kallaami moo fees fépp dugg fépp alladhi mooy leer goog di melax allaami alladhi bi nga xam ne mala'ta bihi moom nga feesale kaw na kat xaayita sa nekkiteef gi nga xam ne moo peeg lépp bi am kilatil makaane ak lu bërëb bërëboo lépp leeru sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo fa nekk moo tax sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax gis nga gis nga ku yàlla may quwwa maanaam kàttan basir sax bëtu xol di gis mën ngay teewlu saa yoo bëggee gis yeneen bi sallallahu que mu ngi fépp mooy leer gi mu nekk fépp saa yoo ko bëggee gis danga nga koy teewlu rek gis ko ndax nekkam fii dafa mel ni tey boo taxawoon ay seetu wër la fi yépp am seetu ña di nga gis fépp sa jëmm du dëgg yenent bi saa sam noonu la mel ak leer yi ak ak ak ak ak mbindeef yi àdduna bi mm-hmm. waaw mm-hmm. moo tax foo ko bëggee gis rek moo tax comme ni ay di day jógee fële di ñëw du noonu déedéet hmm? day ñëw day sallallahu alayhi wasallam noonu lay ñëwee léeg-léeg tamit mun na ñëwee neneen mais lu ëpp ci noonu lay ñëwee maanaam moo tax ñu koy gis ni souvent noonu lañ koy gisee moo tax place yi du ko du ko du ko contenir maanaam amul ne par exemple way eh, fii dañ koo tëj espace fermé la yooyu <laughs> de toute façon fépp leeram moo fa nekk sallallahu alayhi wa sallam waaw mhm. mooy xaqiqatul kaw ni gis nga kii mooy xaqiqatul kaw ni mooy réalité existence xaqiqa dëgg dëgg kaw nu bi li ñu jot a wax yëpp day tegtale ne moom mooy xaqiqatul kaw ni sallallahu alayhi wa sallam lépp voilà bu mbindee fi moom la sallallahu alayhi nga xam ne lépp mi ngi mel ni géej su ma jëlee sama pot ndox ci géej gi tànk ñëw lan laay wax dama naan lii ndox la ci pot bi ndox la bu may comparer ak géej gi ak pot ndox bi comparaison amul foofu du dëgg oh. léegi bu ma jëlee sama pot ndox boobu wala toq ndox bi bu ma bëggee bu ma bëggee ndox mii ma yor nekk géej de toute façon moom ak géej gi ñu jaxasoo jaxasoo koo xamante ne mënumaa tudd géej gi te du ma ko tuddaale lu géej gi lu ñu mënti wax dañ naan géej gee def laay wax géej gee def géej gee am géej gee boobaa damay jëlaat ndox mi dugal ko ci biir su ma ko ci sottee rek nga gis léegi mu jaxasoo géej gi mëni géej gi yenent bi sallallahu alayhi ak mbindeef yi noonu lañ mel képp ku bëgg a yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala jeex tàkk tàkk tàkk ci borom bi subhanahu wa duggal ci yenent bi sallallahu alayhi ba jeex ci tàkk moo tax même wàllu yu mag yi aarif yu mag yi yàlla ni muy manifesté woo ci ñoom mooy yenn turam yi ak yenn meloom yi mais ku bëgg moo tax ku jeex tàkk ci yàlla lan ngay am yàlla day manifesté woo à travers ci yow à travers turam yi ak meloom yi mais jëmmam à travers jëmmam nag kenn la manifesté woo ci moom muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi ak kenn ku jeex ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi xeetam bi moo tax yeneen yeneen yàlla sallallahu alayhi wasallam amuñu woon loolu moo tax yeneen yeneen yàlla sallallahu alayhi wasallam yàlla daf leen doon feeñu à travers meloom yi ak ay turam comme yeneen yàlla Musaa sasam inna stafaytuka bi risalati wa bi kalami gis nga kaddu la ko jox yeneen yàlla Ibrahima mu ne alayhi wa kadhalika nuriya Ibrahima malakuta samawati wal ardi gis nga moo asamaan ak suuf si rek laa ko won maanaam ci manifesté wu ci sama tur yeeg sama melo yi ndax ñoo fees asamaan ak suuf si yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom yàlla dafa def tajalli zaat yi ci moom dafa manifesté wu ci moom avec tout son essence loolu nag moom moo tax ku jeex ci yàlla ci meloom yëg turam yi rek ngay jeex xoolal si Cheikh Xadim loolu maanaam bu xóot boobu moom la ñu indil moo tax début bi mu indil ñu xaqiiqatu muhammadiyya bëgg la wax ne la da ngay jeex avant mu lay indil turu yàlla yi asmaa yi turu yàlla yi mu indil la d'abord xaqiiqatu muhammadiyya ndax boo jeexee ci sopp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ngay jeexee ci yàlla mooy xaqiiqatul kawni aynu zaat moom mooy jëmmi ak zaat jëmmi yàlla ji Mm-hmm. ah ala ayna al-haqq allati tatajalla minha urush al-haqa'iq <laughs> ok mooy aynu zaati essence bu yàlla subhaanahu wa ndax ci moom rek la yàlla manifesté woom mboolem turam yëg meloom def manifesté wu ci moom par son essence ci yenent bi rek la ko def sallallahu alayhi wasallam moo tax yenent boobu nag sallallahu alayhi wasallam moom mooy mooy aynal xaqi mooy jëmmi buur yàlla biy dëgg allati bi nga xam ne tatajalla ci lay manifesté wu min ha ci moom urushal haqa'iq mboolem haqiqa yi nga xamante ne ay réalité lañ dañoo dëgër këcc comme ay trône buur mooy ay na zaat tallaatuha moo ko feeñal bu dul woon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nu ñu xamee yàlla ci zaahir ak ci baatin nag duñu xam yàlla ndax bu dul woon moom du ñu am bu ñu amul duñ ko xam ah waaw salaatu faatiha mooy buntu bi cheikh bi nee na ma fa hiya madinatu rasul mooy njëndu yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy madina rasulullah sallallahu alayhi wasallam salaatu faatiha wallahi subhaana rabbi salaatu faatiha salaatu faatiha ku ku ku ku ku ku ku xam dëgg di di nañ bàyyi ba yegg si ci ndax dinañ ci ñëw du rek listira sallian na ala voilà dinañ ci ñëw insha allah ci bi sallallahu alayhi kon moom mooy moo tax ñu xam yàlla ci ci baatin mais moo tax ñu xam yàlla ci zahir bu dul woon alquran bi mu ñu indil alquran xoolal alquran nee na sama borom nee na law anzalna hadha alquran ala jabalin xoolal nuurun min an-nuuri bi ci ci foofu sax lañ ko waroon a nuurun at mubinun atan nuura bu dul woon alquran yeneen saa rek moo ko attan. sama borom subhanahu wa ta'ala nee na law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah alquran bii nii maanaam partie bu tuuti ci alquran benn xaraf benn baat buñ ko wàcce woon ci doj doj bi du ko attan day day day màbb def dóom ndax lan ragal yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ñu wàcce ci moom alquran yépp mu taxaw sallallahu alayhi wasallam bu dul woon moom duñ jot ci alquran ba pare nee na jox nañ ko alquran uuti ala innani uutiitul qur'ana wa mislahu ma'ahu jox nañ ma alquran jox nañ ma lu mel ni moom ànd ak moom mooy sunna moo tax foofu irshadil ibadi jami'an ngir mu mën a gindi mboolem mbindeef yi alquran sunna moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne képp ku munul fatwa bu ne nga teg ci de benn alquran wala sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bokkaguloo ba tey ci borom nga man lu ñu ne lii fu mu tegu nga ni ci diine lan la ci wax nangam fan la tegu nga indi ab aaya lu mu bon bon wala sunna bokk ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey bokkugoo ci ñu màgg ñi maanaam moo tax ñuy wax ifaadatullahi mooy boppu yàlla di xéewal yi nga xam ne mooy mayu yàlla mooy ifaadatika minka ilayka ihaatati nuuril mutalsam ifaadatika mooy sa may yu mag ka moo ke ci yow yàlla ilayka jo dellu ci yow ixaatati mooy ki nga xam ne moo peg ak nuuru leer yi nga xam ne al mutalsam mooy leer yi nga xamante ne fa la lépp yi jóge di tasaaroo di dem feneen xam ngeen ko kan la sax mi Tijaani la radiyallahu anhu mooy leer gi nga xamante ne ki ko wër téye ko mooy yenente bi sallallahu moo ko peeg moo ko muur waaye Seex Ahmed Tijaani radiyallahu anhu lépp lu jóge ci yàlla bu jaaree ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci ak ci yeneen yeneen bi sallallahu alayhi ci moom lay jaar kuy mos doogu ko wax boo déggee ñu wax leeru yàlla def leen attention leeru yàlla fu ñu ko waxee yeneen bi tax ñu wax sallallahu alayhi moo tax mu ne nuurullah leeru yàlla du du du leneen yàlla ci boppam moom comme ni ñu ko waxee allah dinañ ci ñëw amul jëmm composé wul ci dara amul loolu yëpp amul place amul espace amul temps nekkul ci biir àdduna bi nekkul ci bitim fu ñu waxee nuurullah leeru yàlla yenent bi moo tax ñu wax sallallahu alayhi wa sallam yàlla yow yàlla ñu yom foofu allah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin heure bi dafa def non des na moo des na tuuti waaw waaw bismillah dafa am dara waaw ah, des na ay gis tantara la tantara ah, waaw bismillah bu fekkee noonu dañ fajar waaw diggante bi nga julli waaw. waaw dëgg la maanaam bu ñuy julli bu ñu jullee bu ñu noddee fajar hmm. diggante bi ñuy julli ñaar rakkay fajar yi déer bu fajar gi xaree rek mënatoo lazim wird maanaam wird lañu wirdul lazim wird boobu mënatoo ko def hmm. fii julli wuloo suba. parce que werd bi ginnaaw suba la dañ la may ngi jiital ko ci guddi gi mais bu heure bi xasee ba jot jiital googu day daal di yàqu même bu la dese woon benn laa ilaha illallah bu fajar gi xaree rek sa werd yàqu na la baykat waaw mën nga ko def après gée mais il faut que ceeru guddi gi jàll ba nga teg ci lu tolloog à peu lu ñu mën a jàngee juróomi xisib à peu près 45 minutes maanaam ceeru guddi gi foog mu jàll voilà.